kon al imaamu alxaafidu Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis bi ci tegu muy xadis numéro 713 wa an abi Sulaymaan Maalik ibn al-Huwayrith radiyallahu taala anhu annahu qaala atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaaribuun fa aqamna indahu ishriina layla wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahiiman rafiiqan fa zanna annaa qad istashqaa qad ishtaqnaa ahlanaa fa zanna annaa qad ishtaqnaa ahlanaa fa sa'alanaa an man taraknaa min ahlinaa fa axbarnaahu fa qaala irji'uu ilaa ahlikum fa aqiimuu fiihim wa 'allimuuhum wa muruuhum wa salluu salaata kazaa fii hiini kazaa wa salaata kazaa fii hiini kazaa fa izaa hadarati s-salaatu falyu'azzin lakum ahadukum walya'ummakum akbarukum <coughs> muttafaqun 'alayhi zaada al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala fi riwaayatin lahu wa sallu kamaa ra'aytumuunii usalli qawluhu rahiiman rafiiqan ruwiya bil-faa'i wa qaafin wa ruwiya bi-qaafayn kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawiyu rahimahullah hmm? mu daal li ñuy indil li nga xam ne mooy xadiis bii nii mooy xadiisu Seydina kii yàgg nga dégg saxaaba bii fay ala ma soo ko dégg ma soo ko dégg la ilaha Abu Sulaymaan Abu Sulaymaan moom Xaalid ibn Walid laaj très bien <laughs> masha Allah très wax nga dëgg barke yàlla walla Abu Sulaymaan Seydina Xaalid ibn al-Walid eh mooy Abu Sulaymaan waaye kii it mooy Abu Sulaymaan aw <laughs> ah, waaw ñoom ñëpp Abu Sulaymaan lañ mooy kii mooy Maalik ibn al-Huwayris Maalik ibn al-Huwayris ah noonu la <laughs> Seydina Maalik ibn al-Huwayris mu ne waa nabi Sulaymaana mu ngi jële ci bàyyi Sulaymaan Malik la tuddoon di doomi al-Huwayris radiyallahu anhu mu ne atayna an dañoo dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu shababa mutaqaaribun te ñun ñi ko dikkaloon groupe boobu benn mbooloo ci suñu waa ñoñ ñi eh, ay jeunes lañu yoo xam ne mutaqa mutaqaaribun yoo xam ne ñoo tolloo woon ci ay at ñoo jege woon ni ak ay maas lañu fa aqamna indahu ishrina layla bi nga xam ne ci lañu nekk ci yonente bi saa salaam Medina daal fekk ko foofu ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñu def nañ fa vingt jours waaw ñaar fukki fan def guddi fan def nañ ko mu ne nag bañ fa ñëwee lool mooy ay doxandéem lañ fi ay dëkkuñu ci dëkk bi mais dañu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam noonu wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ne mais ndawal yàlla li nag sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon rahiman ku bari ku bari woon yërmande lool mooy képp yërmande ku yàlla bind wa maa ja'alnaaka wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin bi nee na ñun yónni wuñu la lu dul nga nekk yërmande dong ngir képp ku dul yàlla ku dul yàlla rek <laughs> yow nga nekk yërmande Allah mooy aalamiin yi nee na <coughs> dafa newoon rahiman rafiqa al imam an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne qawluhu rahiman rafiqa ruya bi fa'in wa qaaf wa ruya bi qaafay mu ne soloo nañ ko ci rafiqa ak raqiqa rafiq <coughs> ah ar-rufq mooy <coughs> koo xamante ne nii dafa ñeewante ak ay ay àndoowam lool raqiqa mooy koo xam ne tool bi tooy xool bi dafa sensible nekk ko xool xol tooy lool gaaw ni woyof lool waaw mooy raqiqul qalb ñaar yooyu yëpp soloo nañu waaw <laughs> mu ne moom al imaamu al xafidu euh, an-Nawawi di continuer xadiis bi nga xam ne sayyidina Malik ibn al-Huwayrisi radiyallahu ta'ala anhu <coughs> wa ardaahu moom moo koy nettali kon mu ne yeneen tubaab yi saaf saaf noonu la meloon ah oui lool léegi nag mu ne mu ne ñu fa zanna anna qad istashqaqna ahlana yeneen tubaab yi saaf salaam ci seetlu bu ñu seetlu ak yooyu mooy nekkul koo xam ne moom bu nekk gaa yi yoonam ne moom boppam kese du faale ñeneen ñiy xool seen sensibilité seen luñ mën a àttan ak seen est-ce que ils vont bien wala est-ce que mu seetlu leen <laughs> après loolu moo tax mu ne dafa ne woon rahiman rafiqa waaw ku ñeewante kay ànd doom te te li leen li li leen préoccupé di ko préoccupé nee na nag mu <laughs> mu seetlu daal njortu ne ñun ñii ni mu ñu gisee daal. <laughs> ah qad istaqna ahlana de mooy am nañu le mal du yi am nañ nostalgie voilà am nañ nostalgie de notre njaboot quoi ñun daal mu gis ni ñun ñii daal <laughs> notre famille nous manque quoi <laughs> ci dóor réew mii ñu ñëw Medina gi ñu nekk <laughs> gis ne ni ñun ñii de waaw ah kii nañu de waaw suñu famille daal gis na ne daal ñun ñii bëgg nañoo dellu ci suñu famille yi de manqué nañ ñu de fasa alala mu laal ñu nag nañu am man tarak naa mu nañu nag ngeen bàyyi seen gannaaw mooy seen njaboot bu dee ki bàyyi baay ak ndey ah saa naa sama bàyyi sama ndey doom sama nàngam kenn ki nga xam ne moom lenn la ci am am bàyyi nañ nàngam ak nàngam nee na fa axbarnaahu ñu daal di koy xabaare fa qaala yonent may saa saam nañu nag irji'u ne léegi man ngeen a dellu ilaa ahliikum ca seen ñoñ ja fa aqimu fiihim ngeen demee ngeen des ca ñoom allahu akbar <coughs> na ngeen des na wa allimuhum ngeen jàngal leen li ngeen xam ne jàngal naa leen ko bi ngeen fi nekkee léegi wa muruhum te bu ngeen demee na ngeen leen digal lu baax yiw gi wa sallu te na ngeen julli salaata kaza fi xiini kaza mooy julli waxtu sàngam na ngeen ko julli ci waxtu sa fekk mu leen di xamal waxtu waxtu julli yi te fajar tàmbali na fii fii lay yem waaw salaata kaza fii xiini kaza jamono jii ngeen koy jullee waxtu wi bu dee tisbaar wala tisbaar tàmbale tisbaar nangam ak nangam yi mel noonu daal leeral leen waxtu yi wa salaata kaza julli nangam fii xiini kaza ci waxtu nangam ak nangam fa ida xadarati salaa bu julli jotee nag fal yu'azzin lakum ahadukum kenn ci yéen na nodd bala ngeen a julli na kenn nodd ci yéen wal ya ummakum am na waliyu am wal waliyu waliyu am wa wal ya ummakum loolu am na waaye am <coughs> am na tamit wali ya ummakum waaw wal ya ummakum te ne leen jiite akbarukum ki gën a ci yéen na nekk seen imam waaye bu noddu jotee ku nekk ku mën a noddu ci yéen na noddu kenn ci yéen waaye bu dee jiite ke gi la nekk man nga jiite mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo na ko noonu al imamu muslim abul husayn mu ne zaada al bukhari fi riwayatillah mu ne al imam al bukhari rahimahullah moom nag solo na ko ci benn riwaay boo xam ne da cee yokk yonent bay saa saam da leen ne wa sallu te na ngeen julli kamaa kéem ni ngeen xamante ni nii ra'aytumuni moom ngeen ma gise usalli ma koy jullee allah allah allah waaw julli leen comme ni ngeen xam ne noonu ngeen gise man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma koy jullee waaw sallu kama ra'aytumuni usalli léegi xadis baa ngi noonu léegi nag kon nee na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo mooy al imaamu al xaafidu al buxaari ak al imaamu al muslim abul xuseyn léegi laaj bu njëkk bi jàngat bu njëkk moom est ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne la déedéet xadis bi al imaamu Ahmad seen sëriñ jiitu woon na leen ci na ko noonu. solo na ko ci seen mbokku taalibe al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi di seen taalibe moom ak an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i Abu Abdurrahman ak Ibn Majah mooy rawahu sunanul arba'a ñoom ñépp ko solo ñoo ko solo ñoom itam solo nañ ko kon al imaam al-Hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom da ko ndi ci bari kitaabul adaan baabu man qaala li yu'adhdhina fi safar mu'adhdhin waahid indi na ko foofu ci euh, buntu yu bari ci kitaabul azaan moom al imaam al Buxaari indi na ko tamit ci kitaabul jihaad wa siyar ah waaye it indi na ko ci kitaabul adab indi na ko fu bari kitaabu euh, axbaarul ahaad ah euh, loolu yëpp indi na ko kon nag nañ jël benn rek al imaam al xaafidul Buxaari rahimahullahu taala kon mu ne léegi nañ jël euh, kitaabul adaan kitaabul adaan ah mu ne <coughs> mu ne haddathana baabu man qaala li yu'adhdhin fi safari mu'adhdhin wahid mu ne haddathana Mu'alla ibn Asad mu ne ki ñu nettal mooy Mu'alla ibn Asad Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haytham al-Basri al-Mu'allim rahimahullahu ta'ala al wax naa la al-Basri waaw qaala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki ñu nettal mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili Abu Bakr al-Basri al-Karabisi sahibul Karabis rahimahullahu ta'ala an Ayyub moo ko jëlee ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sikhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullah sëriñ imaamu Malik rahmatullah alayhi an Abi Qilabata moo ko jëlee Abu Qilaba ni Abdallah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi al-Basri rahimahullahu ta'ala taabi'i wu mag la rahimahullah <laughs> Abu Qilaba mi akraw rahimahullahu ta'ala an Malik ibn al-Huwayrith moo ko jëlee ci Malik ibn al-Huwayrith eh, <laughs> rahimahullah Abu Sulayman aljarmiyu albasariyu rahmatullahi alayhi kon gis nga Maalik ibn al-Huwaysi ah, moom nga xam ne ci euh, euh, ci Bakr ibn surtout Bakr ibn Abd Manat ibn Kinaana yi moom foofu la bokk al-Laythi ñu ne aljarmi waaw nga xam ne basaral ne woon radiyallahu anhu mu ne ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fii nafarin min qawmi dan damaa dikkal yonente bay saa saam ànd ak benn mbooloo ci sama yoon fa xam naa indahu ishrina layla bu nekk fukki guddi wa kaana rahiman rafiqan falamma ra'a shawqana ila ahlina am gisee ne ñun daal notre famille daal nu manque kene daal nam nañ leen de qaala irji'u mu ne leen léegi de man ngeen a dellu fa kunu fihim wa allimuhum ne leen fa moom we ngeen jàngal leen wa sallu te ngeen julli fa ida xadarati salaa bu julli jotee fal yu azzin na nang na leen noddal lakum ahadukum kenn ci yéen wal ya ummakum na leen jiite akbarukum ki nga xam ne moo gëna magi ci yéen kanta al imamu muslim abul husayn rahimahullahu taala moom benn kii la ko indi xam nga imam muslim moom dootuma la jàngal na muy def mooy daa dajale mbir yi ci fi nga xamante ne mooy benn béréb la ko dajale muy kitaabul masaajid wa mawaadi'us salaa baabu man ahaqqu bil imaama foofu la indi daal di dajale ñaari xadiis yi nga xam ne ñaari riwaay yi mu kenn mu ne wa haddathani <laughs> Zuhayr ibn Harb mu ne ki ma nettali man dong mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Isma'il ibn Ibrahim mu ki ñu nettali <laughs> Isma'il ibn Ibrahim <laughs> <laughs> ibn Miqsam al-Asadi <laughs> Abu al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-Asma'i ibn Ulayya <laughs> waaw moo ko doon bañ bañ ko ne ibn Ulayya di ko dàkkantale yaayam te baayam te baayam nag way ah baay di Ibrahim du ngeen ma Ismaïl ibn Ibrahim ngeen ma Ismaïl ibn Ulayya ni ma dàkkantale wax naa xam nga léeg-léeg nit buñ koy dàkkantale ya yu bari mooy en général koo xam ne euh, bon mooy loolu affaire tradition la nag attention ah. voilà surtout jaaraab yi noonu mooy koo xam ne xamuñu nda xamuñu baayam quoi wala ku ñuy tuumaal quoi <laughs> mais euh, bu dee sociétés yi nga xam ne matriarcal lañu nga xam ne mooy sociétés yi nga xam ne côté yaay dafa ëpp doole te loolu bari na suñu réew yi africain yi moo tax côté nijaay bari doole nga xam ne nijaay ji moom daanaka moom li mu sañ ci doomu sëram <laughs> frère frère ba ki jur jëkkër jëkkëru sœuram moom jëkkëram ay frère am sax daanaka duñ ko def ci duñu am sañ-sañ boobu ci doon ndax lan ndax côté matriarcal bi <laughs> waaw mooy nijaay daa mel ni ñoo ëpp doole boo réewu wolof yi tradition wolof yeeg yooyu africain côté nijaay côté yaay daa ëpp ci côté baay mooy baay yi léeg-léeg à la limite naan mais ñi est ci affaire bi lañu bokk sax <laughs> alors que ci lañu <laughs> te ñooñu ñoo ci gën a bokk bu dee ci diine mais bu dee miraas daa am ñoom ñoom possibilité ñoom ñu doon am na alors que nijaay yi noonu nijaay yi moom ñu nga fële moom <laughs> ñoom ñoom ñoom ñoom fële de <laughs> waaw loolu moo tax loolu mais bu dee ci wolof yi da ngay ñu bari dañ leen dàkkantele seen yaay ay Aliou Anta ah Mamour Fat Dieye comme yu mel noonu ñoom noonu lañu doon def ñoom lu ëpp lu ñuy def quoi surtout loolu bi ñu koy xamee nag bon bul nekk bo booy Dakar naan la yow saa loolu foofu bi man demee dawal ci àll bi looloo fa bari <laughs> mais daanaka ñëpp loolu la woon ah ay diw nangam yaayam lañ koy dàkkantale bàyyi la ñuy wax day eh, ma diw woo yaayam mooy moom ak yaayam ñu xam ne diw mii Aliou diw mii la ñuy wax waaw aliou anta lañ wax waxuñ aliou nogoy <laughs> voilà <laughs> waaw aliou nogoy nduur wala aliou anta nangam ñu xam ni ah diw ñoom noonu lañ doon def quoi ba léegi dañ koy def waaw loolu moo tax affaire la mais nag euh, Seyna kii euh, Ismaïl ibn Ibrahim bon bu dee ca arab yi moom loolu boo ko déggee day mel <laughs> daal neexu ko woon voilà non mais sauf que loolu du moom moom parce que yaayam daa nekkoon boroom xam-xam quoi bu mag boo xam dafa siiwoon léegi nag moom te buñ nee doomam doomum ya doom ji buñ ko ko dàkkantalee nit ñi xam kan la la ñuy wax alors que buñ nee Ibrahim non Ismaïl ibn Ibrahim léeg-léeg foog nga préciser quoi kenn du xam bon comme mooy kan waaw <laughs> moo tax boo loolu yàgg nañ ci taxaw imaam xam nga sëriñu imaamu Shafi'i la waxoon nañ la ko imaamu yi nag da doon da bàyyi xel lii nga xam ne sëriñam bi bëggu voilà comme que sëriñam bi daal gërëmul loolu daal moom da ci doon bàyyi xel quoi moo tax ba moom da ko doon bàyyi xel te loolu nag mooy li gën a dëppoo ak ay teggin voilà même bu dee bon waxoon nañ la imaamu Dhahabi doon wax ne lii dara ci waay ah <laughs> non <laughs> pour juste pour ñu xam ne ko quoi <laughs> mais quand même li imaamu Shafi'i wax. rahimahullah moo gën a dëppoo quand même ak li nga xam ne mooy teggin yu gën a kawe wallahu taala alam wala imam kon bu ñëwaatee imam Muslim dana wax haddathani Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb mooma nettali man dong qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Ibrahim wa ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr ibn Ulayya la gën a siiwee al-Basri al-Kufi al-Basri al-Bazzaz rahimahullah mu ne haddathana Ayyub gis nañ ko san ibn Tamima Kaysaan as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala an Abi Qilaba gis nañ ko sànq an Malik ibn Luwayridi radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko sànq annahu qala atayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bii nag la imam an-Nawawi indi ci Riyad bi wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 'ishrina layla wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam rahiman raqiqan fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana fa sa'alna 'an man tarakna min ahlina fa akhbarna fa qala yarji'u ilaa ahlikum faaqimu fihim wa allimuhum wa muruhum fa idaa hadarati salaatu falyu'azzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum kon mu ngi noonee kon nii lañ nga ne mais des na benn affaire man lan moo des mais non daam lu mu ne am na foo xam ne dafa yokk ne sallu kama ra'aytumuni usalli waaw nee na foofu yonent bay saa saam te daneen ne te na ngeen julli comme ni ngeen xam ne noo naa noo nee ngeen ma gis ni ngeen fi nekk waaw wan na leen nan lay jullee kon ñooñu c'est sûr que yonent bay saa saam doon la noon bàyyi ca gannaaw waaw loolu it ay njàngat la waaw kon mooy c'est sûr que xam na ni ñii doonu ñoon placé wu ci ginnaaw ba duñu gis moom bu nee ci ci sàpp bi di jiite ci kanam que ñii xam na ni ñu ngi ko doon gis kon te leeroon nañu jàkkaa yonent bay saab saab xaaju la mel ni suñu jàkka yi nga xam ne ñaari nit fay nekk ak ñett <laughs> non du loolu la saxaaba yi dañ doon présent voilà kon ñi nga xam ne doxandéem lañ ñëw relégué wuñ leen ca gannaaw ne leen ah yéen ñii nga xam ne kenn xamu leen doxi leen ca gannaaw ngeen xool déet <laughs> waaw waaw kon loolu lu am am solo la léegi euh, léegi nag mu des dane euh, foofu daleen ne daleen ne julli leen comme ni nga xam ne maam ngeen gis may julli léegi foofu fan la ko al imaamul Buxaari daal leen ñu ne la imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom loolu indi na ko ci euh, kitaabu kitaabul adaan ah kitaabul adaan non du euh, ma xool kitaabul adaan non non non du foofu la ko indi wa sallu kama ra'aytumuni usalli te ngeen julli comme ni nga xam ne noonu ngeen gise may julli du ci du du du du foofu Euh, jihaad wa siyar non foofu wal ya wal ya wal ya ummakum aqrabakum euh, wal ya ummakum akbarukum waaw euh, foofu la ko indi woon léegi kon ndax beneen bi na ne yonent way saa saa man damaa gis naa eh, Abu Qilaba bi mu defee loolu gaa yi ne yow gis nañ ñoo ngay def loo xam ne gaa yi duñu ko def waaw waaw daal moom mii mu ne shaykhana hada qaala Ayyub mu ne Ayyub nee nekkoon na doon def loo xam ne gisuma yéen ngeen koy def waaw da doon toog ci ñetteelu rakka bi ak ñeenteelu rakka bi waaw kon nag mu ngi noonu léegi euh, kon fee fi nga xam ne ci la ne sallu kama ra'aytumuni usalli loolu la al imaam al Buxaari yokkam boobu euh, rahimahullahu taala euh, mooy topp gi nga xam ne moom la ñuy topp imaam bi comme ni nga xamante ne nii moom mooy ni muy jullee nit ki di jullee noonee Allahu akbar dinaa ko gis ci kanam insha allah kon mu ne léegi kon ginnaaw biñ gisee taxrij bi léegi mu des waa ana ban lëkkaale la am ak bunt bii ñu nekk dañ naan la mooy yenent bay saat salaam mooy bunt sopp ñuy ngay tàggatoog eh, ki nga àndal ak sa kii ak di leen eh, laayi biir mooy yenent bay saat salaam ñii da leen laayi biir bi nga xam ne ci lay tàggatoog ñoom moom moo leen wax ne leen dem leen parce que gis ne ni ñii desati Medina gii seen nekkum Medina moom gaa yi seen xel yépp mu ngi ci seen njaboot yi de te lool c'est normal mooy la nostalgie daa am day miin nit parce que un ki ki insaan moo tax ñu tudde ko bokk al uns day day bëgg di euh, di di di di léttaliku surtout ak ña nga xam ne ñoom la bokkal ak ñooñu moo tax yonent bay saar saar nag ba mu gisee loolu da leen ne ah mu dénk leen waaw dénkaane waaw ki nga xam daa war a tukki waaye dénkaane leen li gën ñuy dénkaate mooy dénk leen julli ne leen dem leen bu ngeen demee ngeen def te seen ñoom te ngeen jàngal leen muruhum allimuhum wa muruhum na ngeen leen jàngal de waaw mooy xam-xam bi boo ko takkee c'est pas pour yow dem nga jàngi mooy ñoom mën nañu ne dem nañ université Médina bu doon ci waxi tey waaw akbar vingt jours formation vingt jours lañ def billahi ñoo raw ñépp ku dul saxaaba nga affaire yee ga formation vingt jours accéléré du génn université Medina raw Serigne bu sa xel dem bu ci génne kenn eh fay benn Serigne naa bu ko ci génne fii plus leen ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ci doon saxaaba rek waa formation vingt jours bi wala ma ñoo la raw ñoom maa do do muy waa Banu Layth ibn Bakr ibn Abdi Mana ibn Kinaana Allahu akbar ah Allahu akbar ñoom ñooñu loolu la ah bon euh, imam Ibn Sa'd nag nee bi ñu ñëw jamono jii di ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi mooy bi yeneen tibay saar saam di waajal di xare ji Tabuk ñoom ci lañu agsi mooy ci neuvième année bi ci lañu ñoom ñii ci lañ ñëw ci yeneen tibay saar saam voilà waaw waaw <laughs> léegi biñ ñëwee kon yeneen tibay saar saam dénk leen lan buñ demee nañu xamal nit ña waaw xam-xam boo demee uti ko ba ñëw c'est normal mu féeti ci yow kese nga bàyyi gars di doxi réer nga naan bon statu bëgguma gars mer wal iyaazu billah yow yaa yor leer ba pare daal di ciy toog aralalu lay jara ëllëg lu dul ay lay dajale sa layi boroom sa kaw allahu akbar loolu ñàng na te ñaaw na waaw loolu moom wallahi ñàng na te ñaaw na léegi nag mooy <coughs> nga xamal leen moom mu dénk leen jàngal leen wa muruhum ngeen ngeen digle ngeen leen di digal digal daa bokk ci diine gi waaw li leen yàlla digal li leen yeneen ta am digal fii te ngeen jàng ko takk ko bu ngeen demee digal leen loolu wa sallu te dee leen julli bi salaati fii xiini kada waxtu julli waxoon naa la nit c'est c'est c'est c'est c'est n'est rien du tout loolu c'est service minimum waaw ñu ne kii mooy sëriñ bi mooy sa sëriñ ci moom nga jokk ko nàngam taxamalu la dara tax ta ta ta wóoru ko que ne yow est-ce que yow lii nga ko wala déet te mooy sa yi nga xam ne say farataay jëmm leeru ko ndax man nga ko te boo ñëwee ci moom du la ko waxee du la ko wax. waxoon oh, naa la nag bon ñun moom loolu dañ koo wax waxati ko moom mees na boy na ci nopp yi mooy comme ni ñu ko xamee léegi sëriñ léegi sëriñ sañu jàpp ñoom ci boppam dañoo xamul affaire yi exactement loolu mooy la réalité voilà dinañ ko def nag mais machinalement lañ koy def mécaniquement dañoo fekk ñëpp di def mais ci wàllu toog yóbbu la ci dalil yeeg yooyu xamuñ ci dara. waaw boo moyul sax nañuy jàppee bon en tout cas dëppoowul ak ni koy nent defe mais seen jàpp baax na tamit parce que tooyal nañ fi ñu war a tooyal voilà waaw <coughs> ñooñu euh, du ñu du ñu la wax mukk luñ la dara amul dara luñ la xamal sa diine te leeru ko ne xam nga bu doon koo xam ne yow taalib boo xam nga yow taalib yoo xam da ngay ñëw sëriñ bi mën na gis ne kii moom bi muy ñëw fekk na mu nekk koo xam ne kàngam la voilà yii yépp dépassé na ko xam na ko kooku obligé wul tout le temps muy duggaat ak moom ci yooyu di kii non mais yow ñi nga xam ne leer na ne kii yow léeg-léeg sax gis ko muy julli julleem baaxul wala nga am njort ne est na ko loolu ta xamoo leen ko loolu moom c'est du rien moom waaw ba pare naan leen euh, dee leen dëkk jaamu yàlla dee leen topp yàlla tey déglu seeni waajur loolu moom ma ne loolu moom mooy wax ji nga xamante ne vraiment jarul génn sa kër ngir dégg ko bu la neexee nga toog jëlu cassette enregistré ko teg ko mu la koy wax non loolu la ah. saa doo saa yu diir ah gars yi dem di sëriñ sëriñ bi di leen joxe conseil yu ne ma la waaye ma ne yow loolu loolu fii ma dangaa dem ba ci sëriñ bi door koo xam da ngaa war a jaamu jaamu leen yàlla ragal leen yàlla dee leen déglu seen waajur dee leen nàngam nga dem après ñu ñaanal la fuf fuf nga def nii joxe bu dërëm dem sa yoon loolooy sëriñ yeneen saa saa noonu la def gars yi la doon def. yi service minimum la tudd extrêmement minimum jarul nit di ut sëriñ bu dee lool moom bi aboo ngeen ba waaw bu dee lool képp la jarul sëriñ utal ak mu nekk sa sëriñ nga nga enregistré ko saa boo xëyee teg ko mu wax la eh bala ngaa génn deel ragal yàlla deel jaamu yàlla fonkal say waajur deel nàngam ah, nga fay daal di génn boo gontee nga taala waxaat la ha bi gon nga li ma la waxoon ragalal yàlla fonkal sa waajur nangam ak nangam nga fay dem boo kiiwaatee nga taal loolu la daa jaral yàq paas <coughs> am ma biir na c'est la réalité ñàng kepp mais moo am yeneen tubay saa saa dafay na xamal ba pare ni julli leen comme ni ngeen gise may julli parce que njàngale par action mais waxoon naa la ñun du ñu bari nga mën a wax loolu ah keneen koo xam ne mooy sëriñ bu mat sëriñ waxoon naa la yiwu jarul woon di préciser wax dëgg yàlla jamono ba jamonoy baax ku nekk sëriñ dañuy xam ne kii maîtriser na li mën a maîtriser roye na yonent bi saa saam loo xam ne yow boo gisee muy def dangay ngay xaw a mën a xam waat ne lii la yonent bi saa saam doon def mais léegi xam nga ne mbir yi sori naa lool. ngandal madara yii nga xam ne bu ñu toogee jël fukki place yonent bi saa saam ma soo solo jamais waxoon na la sax ne la yow eh. boo fi soloowee lépp loo xam ne daa daa de daa dépassé sa tës sa tës kën <coughs> nejoor <coughs> sa cheville yi safara lañu te tamit doon na tere nit ki di sol ay yére yoo xam ne dafa gudd yooy kii lu gis nañ ko fi romboon nañ ko <coughs> ñun ñun saay kiñ ne boo gën ci ñun mooy soloo noonu ba pare toog ñuy ñuy taasu ci barkeem quel barkeem dañuy caaxaan <laughs> waaw kon <laughs> yeneen ci bari saa saa da leen a xamal waaw di di di leen jàngal dañ ciy jàng jàngale par l'action di jàngale par ay jëf yooyu def nit ñi di copier ci yow waaw jële ci moom yonent bi saa salaam mi nga xam ne noonu la doon jullee moo tax mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli waaw wa sallu te julli leen kama ni nga xam ne ah ra'aytumuni moom ngeen ma gis waaw usalli man ma koy jullee man yonent bi alayhi salaam waaw loolu la tax noonu la doon jàngale ah taxaw na ci minbar bi di jàngal euh, way gëm yàlla yi julli waaw di julli di di di reculer di wàcc di leen wan ni ñuy kii ak sujjóot yéeg yépp lépp fiyee sëriñ yoo xam dañu jullee pare nga mu leer ne bu ñu jiite taalibe ba pare toog taalibe yi jóg ku nekk julli ñaari ràkka mais julli taalibe yi gën a jaar yoon ah. si ah, man de gis naa ko waaw ah, <coughs> julli taalibe yi ñoom ñoo gën a jaar yoon julli sëriñ boobee te moo leen doon jiite ba mu leen di jiite moom julli teg teg la te loolu la yeneen saa sala waxoon waaja ba mu jullee ñëw génn julli ba pare ñëw di ko nuyu <coughs> mu ne ko delloo nga ndax yow julli woo waaw ndax yow julli woo woon ah, waaw ah, saa yi demaat waaye salaatu musi salaat salaat yi te doon yàq julleem xadiis na Abu Hurayra nekk saxiixayn radiyallahu anhu mu ñëw defar laam yonent way saa saa ne ko mën a demaatal nga julli yow julli woon ba ñett yoon mu ne ko yonent way saa bi maa lay jënd sama baay sama nday manuma lu dut lii kon jàngal ma mu xamal ko julli yooyu la ne ko yow julli woo julli ju mel noonu laa gis imam ba ne mooy sëriñ bi di ko jiitee gaa yi te gaa yi biñ sëlmalee di julli ñaari rakka mais rakka yu jaar yoon ma ne mais yéen maa ngi naan samam xel de am nga ne loolu du ma taxaw naan